moom nag suqraan euh, ñenn ñi nee nañu turam saalix la woon ah mooy saalix ibn adi la tuddoon am nañu ne éthiopien la woon d'origine que seydna abdurrahman ibn moom moo ko may jox ko may ko ab jaam la woon hadiya jox ko yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal ko koy may am ñu ne déedéet yonent mayu ko de waaye yonent bi aleyhi da koo jënd ci abdurrahman ibn auf moom mi moomoon shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallama loolu mooy ñaareelu wax ñetteelu wax bi ñu ne déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam jënd ko may ñu ko da koo doon ci baayam di abdallah mi ko jur ibn abdil da koo doon ci moom comme ni mu doon ci baayam ummu ayman am nga ay man jaam la woon boo xam ne ki ko moomoon moo doon papa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di abdallah mais dafa gaaw génn àddina après moo taxoon mu newoon fa nekkoon ak yaayam doon toppatoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la nekk tout tànk àndoon ak yaayam bul fàtte ne ñoom ñoo àndoon demoon Medina ngir mu di ziyaare ay nijaayam ci yoon bi bañ àggee al abwa awi zuhami maatat as-sayyidatu Amina bint Wahbin fa la génne àddina di yaayu yonent bi aleyhi ki ko jële foofu nag delloo ko maam ji di Abdul yóbbu ko ba Màkka moo doon Ummu Ayman Ummu Ayman moom gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'un xawla rasuul sallallahu alayhi wa wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahunna wa mathwaahunna kon ñetteelu wax bi ci shukraan mi mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne non jëndu ko ci Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu te ko ko waaye yonent mi alayhi da ko donne ci ki nga xam ne moom mooy baayam di Abdallah comme ni mu doon ne ci moom ummu man loolu ah imaam al-Baghawi rahmatullahi alayhi ci mu'jamu saxaaba boo fa demee li nga fa fekk wax ji la tudd ah bi nga xamante nag loolu kon mooy ñetti wax yi ci la Badar am ci la Badar am nee ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di libéré jouru Badr dafa génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni sangam euh, mu daal di dem xare ji Badr après ci Badar fa la ko daal di euh, libéré après mooy après Badr banda Badrin keroog nag bi yonent bi alayhi salaatu salaam kon bi ñu gañee yéeféer yi prisonniers soixante-dix prisonniers yi jàpp ci Quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci loxoom la leen tegoon mooy ki leen kii nga xam ne moo doon saytu prisonniers yi bien sûr du doon benn nit mais mooy ki nga xam ne moom moo jiite woon ñooñu moo tax kii ne euh, alxib ibn alxib usaama ibn zeyd ibn xaaris radiallahu taala anhum warda mu ne moo tax keroog bi naa bi euh, sama baay ñëwee zeyd ibn xaaris jóge Badr di yëgle kën a yonent bi alei saatu mucc na rey na ñoom abu jahl nag ñooñ am na ci benn riwaaye mu ne man de bu imaam al bayhaqi bi te muy bu wër mu ne man daal gis nga mbir yi daanaka gëm nañu ko mais liñ naan ma fii ma ci amee nag certitude bu dul kii mooy ne surtout gin am lu wóor ba ñu ma gisee prisonniers yi ñu leen di wommat ñu dugg ci biir Médina ki leen jiite woon ba ñuy dugg keroog mooy Shukran bi mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah moom nag Seydina Shukran comme que jaam la woon comme que la woon mooy ne prix bi ñuy bi ñuy séddale li nga xamante ni moom lañu am ci màng meeg yooyu mooy joxuñu ko mooy ne paar yi ndax ku ñu moom xam nga loolu mooy jaam est-ce que xam nañ jaam jaam loolu la jaam mooy yow amoo moom xam nga jaam amul salaire li sama sëriñ di wax Cheikh Mouhamad Moustapha mu ne jaam xam nga jaam moom moom moom moom moom manula toog fenn doo gis jaam naan day revendiquer salaire wala muy prétendre dara moom dañ koo moom ak ay temps de euh, ay temps euh, heure de travail naan way affaire yi bari na moom yooyu du ko def du protester te du def yooyu moom du toog mukk di xaar weer wi dee na amul ndax lan jaam la dañ koo moom gis nga nag ñun bu ñu xamee ne noonu lañ mel ak borom bi subhaanahu wa taala ak affaire yo mooy amuñu lu ñuy prétendre wala du taxaw di jéem a bëgg daa ndax ñun dañoo moom ñun li ki ñu moom bëgg rekk lañ war a def <laughs> on est des esclaves ak a neex wax mais nag bu jëf jotee ku nekk di wane ne man maa gën a libre le libre le libre libre moowu libre maa ko gën a libre di fëttërlu ci sharia yàlla yeeg dogalu yàlla yeeg namm namm suñu borom bi subhaanahu wa te bu ñuy wax mu naan man jaamu yàlla kese la alors que loolu muy wax ci làmmeñ wi la yam du dëgg ci xol bi moo tax keroog comme que jaam la woon moom kenn daldiwu ko woon jox dara ah, waaye waaye bi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo prisonniers yi ñi nga xam ne ñoo jàpp ay prisonniers xam nga moom la yonent ma sarsam def mu daal di yor ñoonu assurer seenu sécurité ak jële leen Badr indi leen Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam ñi amoon ndax ku jàpp prisonnier moo ne kook yow sa prisonnier la ku jàpp prisonnier kooku sa prisonnier la léegi ah amul woon waaye bi yonent mi alayhi salaatu salaam bi ku nekk sa prisonnier yi bi prisonnier bi ñu ñëwee waa Makka commencé di fay di racheter seen ah, liberté képp ko kenn ci ñoom ñooñu leen moomoon boo libéré sa prisonnier ginnaaw bi mu racheté libertéem da jël ci li nga alal ji nga ji nga am daldi ciy jox kii nga xam ne mooy Seydina Shukran léegi nag bi mu demee noonu comme li imaam Ibn wax rahmatullah aley boo demee ci at-Tabaqaatul Kubra di nga fa fekk wax yi ñuy wax mu ne fa xasala ak aktharu mimma xasala liman shahida al qas al mu ne moo tax moo tax awil qisma moo tax ku nekk bi mu ko joxee ci prisonniers yi ku ñu libéré rek xam nga prisonniers yi après dina ñëw ci montan bi bu ñu àggee ñaata lañ leen ñaata lañ doon fay ngir racheter seen seen euh, liberté ku nekk daal di jël ci liñ la ci li nga am daal di koy jox ba mu mujj gaa yépp ku ci nekk moo lëppale li mu mujj am moo ëpp li ñeneen ñi am gis nga xoolal li yàlla boo nangoo dogalum yàlla jaam nga jaam nga mu mujj li mu mujj am même sang yi ñi nga xam ne du ñuy jaam te demoon ñu defa ñu jël paar jox leen ñooñu amuñ lu toll ni moom moo leen ëppale keroog nag moom seydinaa Shukran mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na lu mu ko doon liggéeyloo ci yenn xare yim doon dem ak këram tamit fa la ne woon moom seydina suqra Shukran mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi salaatu wasalaam génnee àddina comme ni imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal di solo Ah, moom bokk na ci ñi nga xamante nii wàcc nañu ci xabru yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moom ak seydna al abbas ak seydna aws al fadl ibn abbas ak ñooñu ñoo wàccoon doon denc yonent mi aleyhi salaatu wassalaam seydna shuqraan bi radiyallahu an ah, daldi jël benn ah, yéere bu yonent bi alayhi salaatu salaam doon sol daal di koy def dugal ko ci suufu xabru bi ci fi ñu denc yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax da doon wax naan man maa jël lool daal koy sànni ci suufu xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu imaam ibn Isxaaq ci yoonam la jaar mu jaar ci imaam az-Zuhri mu jële ko ci ali ibn alxusain radiallahu taala an ali beyti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah moom nag medinatul munawwara la dëkkoon am na nag ñu ne amoon na kër tamit basra moom seydina shuqraan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bih wa ja'ala a'aliya al firdawsi maskanahu wa ma'waa